ñu ngi woon ba léegi ci fukkeelu at bi ak benn ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alladi waafaqa alsanata allati tawaffaahu allahu at mi nga xam ne moo dëppook jamono ji ko boroomam tabaaraka wa taala jële wa ma zilna wa naxnu fi maradihi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ci feebaram boobu ba léegi ci bis yu mujj yi nga xam ne moom la def ci kaw suuf foofule ca madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bi ñu génn nag gisoon nañu ñëwoon nañu ba ñu ngi woon fi nga xam ne ba léegi fi muy digalee seydna abu bakar an yusalliya binnaas mu ne na seydna siddiq radiallahu anhu daldi jiite nit ñi gisoon nañ ci riwaaye yi nga xam ne ñoo rot yi ñoom mawlaana ibnu abbaas seydna anas ibn malikir radiallahu taala anhum wa ardaahum junjoon tam na ni tamit xadiisu seydina abu muusa abdallah ibn qays al ash'ari radiyallahu anhu waaye gisoon nañu riwaaye yu bari yoo xam ne ki ko solo mooy as-sayyidatu aishata bint aishatu bint siddiq ibn abi quxaafata radiyallahu taala anhum wa ardaahum eh, ci jotaay bi weesu nag gisoon nañu gisoon nañu tamit euh, riwaaya yi bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam benn bés mu yëg ak tan daldi ñëw euh, ngir euh, fekk na Siddiq di jiite mu ñëw ne nañ ko teg ci wetam ñu teg ko muy jiite gis muy julli gisoon nañu wuute yi amoon ñenn ñi ne yenn riwaaya yi ñu ne boobu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo doon jiite waaye gis nañu yeneen riwaaye yoo xam ne dañu ne déet seydina siddiq moo doon jiite te loolu waxoon nañ lu am solo la loo xam ne jàpp ko ndax e, dina tax bu ñëwee ci masaa'il yi nga xam ne moom lañu war a gis ci wàllu julli ci wàllu istixlaaf ak yooyu bu ñu ci ñëwee dinañu gën a gis loolu la nga xamante ne ni mooy wuute boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci masala yi ñuy gis nga gis ku nekk fan la teg waxam ni muy leere ci nettali yi ñu nekk ginnaaw gi gisoon nañu xadiisu alimaam ibnu isxaaqo ibnu yasaar raxmatullaahi aley bi nga xamante ne nii moo doon nettali muy nettali abdallah ibnu zama ibnu aswad ibnu al muttalib ibnu radiyallahu taala anhu wa ardaa euh, moom lañ jeexaloon jotaay bi weesu dañ ko wax ci lu gaaw parce que suñu waxtu wi da doon jege euh, tey ñu war ko kontine daal di àggale insha allahu taala li ci tegu euh, gis gis ba pare gis li nga xamante ne nii mooy tarjama seydina abdallah bin Zam'a radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bi mu ngi tuddoon abdullah ibnu zam'ata ibnil aswad ibnul muttalib ibn asad ibn abdil uzza al qurashiyu al asadiyu mu doon abdallah di doomu ku ñuy wax zama zama ibn aswadi waaw loolu waxoon naa la ne abdallah ibn zama bi bokkul ak yaay sawda bàyyi déedéet yaay sawda mooy sawda bint zama ibn qays voilà ibn qays ibn abd shams voilà kon xam nga bokkuñu sawda yaay sawda bint zama zama boobu ibn qays waaw alors que zama bi abdallah ibn zama zama bi ibn aswad ibn al ibn asad waaw mooy bokkuñu wax naa la eh, mooy nag am na nag eh, ñenn ñoo xam ne dañu tombe ci li nga xam ne mooy pied mooy dañoo juum ci côté bi parce que zama ibn zama yaay zama muy soxnaa yonent bi aleyhi salatu wassalam moom la njëkk a denc ginnaaw bi sayyidatu Xadiija euh, radiyallahu taala anha wa ardaaha génne àddina moom la njëkk a denc muy yaay Sawda laata muy denc sa sayyidatu Aïsha radiyallahu anhuma yaay Sawda boobu mooy Sawda bint Zam'a ibn Qays Zam'a mi jur yaay Sawda moom Qays mooy baayam alors que Abdallah ibn Zam'a bi Zam'a bi moom mooy baayam al aswad la tuddoon al aswad boobu di al muttalib alors que yaay sawla c'est Zam'a ibn Qays ibn abd abd Shams gis nga bokkuñ voilà comme ni nga xam ne al imaam al xaafis mu koy leeral ci al isaaba fi tamyiz as-saxaaba radiyallahu ta'ala anhum euh, am na ñoo xam ne nag man li ma ci li ma ci jaaxal mooy manque de xam naa vigilance la bàyyiwuñ xel <laughs> mooy am na ñoo xam ne ba ñuy def euh, tarjama Abdallah ibn Zama ci seen kii yiñ def ah ñoom dañoo toxal loo xam ne waxu al imaam al xaafis boo xamante ni ah moom euh, ka def loolu mooy mu ko toxale ci al isaaba bii même fi al imaam al xaafis ne xool al imaam al xaafis li mu wax dane dane wa waqaa fi lkaashifi annahu axu sawda ummil mu'miniin ah mu ne wa huwa wahmun yadharu sawaabuhu min siyaaqi nasabiha voilà al imaam al xaafis ibn xajar dane wa waqaa rot na fil kaashifi ci téere boobu këne al kaashif annahu këne abdallah bi axu sawdata ne frère yay sawda la ummil mu'miniin di nday way jullit ñi di nday jullit ñi imaam al xaafis ibn xajar mu ne wa huwa wahmun loolu nag def def la yadharu daa leer sawaabuhu këne la jug ci wax ji wuteek wax ji min siyaaqi nasabiha waxal rek nim tudd kan moo jur zamaa Zam'a bi jur Abdallah ak Zam'a bi jur yaay Sawda nga xam ne bokkuñu il suffit nga xool rek xam ne bokkuñu Abdallah ibn Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib yaay Sawda bint Zam'a ibn Qays ibn Abdi Shams ñooñ koy bokkuñu mu ne loolu wax mu def def le la léegi nag li ci yéem mooy <laughs> ñenn ñi nga xam ne dañoo tombé ci kii bi mooy manque de vigilance la mooy eh, man am na ku ma ci gis koo xam ne moom en dafa ne abdallah ibn zama ibn al aswad ibn al muttalib ibn asad ibn abd al uzza ibn qusay al qurashi sawda umm al mu'minin bi mu waxee loolu ne mooy mooy frère sawda ba pare li ma ci jaaxal mooy mu toxal wax joo xam ne al imaam ibn al imaam al hafiz ibn hajar moo ko def tarjama sayyidina abdallah ibn zama bi ne lii njuumte waa ji moom ci gin ci suufam tuuti rek am na lu fa al imaam alxaafis di tudd loo xam ne moom loolu la jëlaat wax ko mais lii da koo sotti côté bii bàyyiwu ci xel xam naa xelam da cee génn wala bàyyiwu ci xel euh, kon loolu njuumte la mooy kii Abdallah ibn Zam'a bi bokkul ak yaay Sawda bint Zam'a déedéet du mbokk du du du frère am de déedéet waaw Abdallah ibn Zam'a ibn aswad ibn al kon bokkuñu ah voilà kon loolu njuumte la wo def def de la Abdallah ibn Zama eh, moom nag eh, ki nga xamante ne nii moo doon waajuram mu jigéen waajuram mu jigéen Qariba la tuddoon al Kubra bint Abi Umayya ibn al Mughira Qariba Qariba la tuddoon moo doon yaayam euh, al Kubra bint Abi Umayya ibn Mughira mooy en fait nga mane la kan mooy kooku mooy mbokku tamit la woon ci yaay Ummu Salama waaw parce yaayam ah yaayam lan la bokk ak yaay Ummu Salama wala Qariba bint Abi Umayya yaay Ummu Salama nu mu tudd Hind bint Abi Umayya mooy sœuru yaay Ummu Salama moo jur Abdallah mi ibn Zama waaw ibnu uxti ummi Salama zawji nabi noonu la ko al imaam al xaafid ibn Hajar waxe al isaaba wasmu ummihi Qaribatu bintu Abi Umayya waaw turu kanta turu turu yaayam mooy Qariba turu yaayam mooy Qariba di doomi Abi Umayya Zaadu Rakba moo doon yaay Ummu Salama mooy sœuru yaay Ummu Salama moo Abdallah ibn Zam'a voilà ibn aswad ibn al-Muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag Abdallah ibn Zam'a bi am na ay xadiis yoo xamante ne yu nekk ci saxiix bi yoo xam ne moom mii moo leen nettali moom Abdallah ibn Zam'a bokk na ci xadiis yooyu comme ni nga xam ne noonu la ko al imaam al al al al buxaariyu al imaam al buxaariyu raxmatullaahi aleyhi daldi soloowee al imaam buxaari raxmatullaahi aleyhi ci kitaabu tafsiir mu ne xaddatanaa muusa bnu ismaayil mu ne xaddatanaa nettali nañu muusa bnu ismail almanqariyu alxaafizu rahmatullah aley attabuzakiyu mooy muusa bnu ismail attabuzaki almanqariyu albasariyu rahmatullah aley abu salama attabuzaki rahmatullah aley qoola mu ne xaddatanaa wuhayb ki ñu nettali mooy wuhayb muy Wuhayb ibn Xaalid ibn Ajlaan al-Baahiliyu mawlaahum al-Karaabisi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Hisham di Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam al al al asadi rahmatullah alayhi an abihi mu jële ci baayam di Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam al asadi radiyallahu ta'ala an ali Zubayr annahu akhbarahu mu ne moom moo ko nettali mu ne annahu akhbarahu Abdullah ibn Zam'a mu ne Abdullah ibn Zam'a bi moo ko nettali mu ne annahu sami'a an-nabiyya mu ne dégg na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal xadiisu qad rawaahu aydan al imaamu al imaamu muslim wa huwa xadiisun muttafaqun alayhi ah mu ne moom Seydina Abdallah ibn Zam'a mu ne annahu sami'a an-nabiyya dégg na yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi yaxtubu wa zakara an-naaqata walladhii aqara mu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon leen xutbaal benn bés. ah doon leen xutbaal benn bés wa zakara naaqa mu tudd naaga naaga ga mooy gëléem bu jigéen bi bu kan ku fàttaleku naaga gi ah mooy naaga ak samut gi waaw nee na moo yonente Yàlla Saalihu bi nga xam ne alayhi salaatu wassalaam ci la ko gaa yi ne ñun duñ la gëm te ci montagne bi benn gëléem quoi mu génne leen ci gëléem gaa yi weddi waaw ba pare mu ne leen nag gëléem gi nag ah comme que fi yéen ko laaj ba mu ñëw nag da di awante teen bi waaw moom mooy da ngeen koy awante jour tel moom jour bii moo bu naanee beneen jour bi yéen waa dëkk bi yéen ay teen bi. waaye nag gëléem gi bu naanee teen bi yëpp moom ni muy def day wër ci buntu kër ku nekk meew ma mukk yi ngeen ratt naan ba doyal looloo doon pacte bi gaa yi mujj daldi di euh, yow gaa yi mujj na waa yow ah, bu ñu way way gëléem lan nekk fi di yàqal suñu programme ak nañ doon dunde quoi après ñu daldi koy faat loolu lay wax ne yonent bi alayhi salaam daf leen a mësa xutba benn jour wa zakara mu tudd naaga boo gële histoire am walladi ak ka nga xam ne moo ko faat <laughs> xam nga kii nu mu tudd eh, mooy eh, mufassiruna yi dañuy wax rahmatullah alayhim bon am nañu ciy wax ne waa ji xuddaar xuddaar ibnu saalif lu tuddoon daar ibnu saalif mooy ci alxuraan naan nee na après waa nañ continuer fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam id inba'atha ashqaaha inba'atha laha rajulun azizun aarimun mani'un fi rahtihi mithlu abi zam'a wa dhakara an-nisaa fa qaala ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jalda al-'abd fa la'allahu yudaaji'uha min aaxiri yawmi summa wa'adahum fi dahkihim min ad-darta wa qaala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu leen di xutba après mu tudd naaga gi mu ne idin ba'atha ashqaaha mooy li aaya bi wax ah ah li aaya bi wax bi mu naan idin ba'atha ashqaaha fa qaala lahum rasuulullahi naaqatallahi wa suqyaaha fakaddabuuhu fa'aqaruuha fadamdama alayhim rabbuhum bidambihim fasawwaaha wala yaxaafu uqbaaha waaw wa thamuud alladina jaabu saxra bilwaad wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilaad ah waaye bële mooy idim ba'da ashqaaha waaw wa thamuud alladina jaabu saxra bilwaad wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilaad fantaru fi alfasaad Samud nag la doon wax waa Samud yonent ma lay saar sa ne mooy biñ ne bon gëléem gi daal fokk ñu fokk ñu daldi ko fiy jële waaw fokk ñu jële fi gëléem gi parce que waayew gëléem gi il commence à bien faire quoi xoolal ni mu yàqe suñu programme rek léegi nag que gën yées ci ñoom gin cee texee yi moom moo jóg ngir daal di exécuter affaire bi ngir rey li nga xam ne mooy gëléem ga moom lay wax ne ilim baasa ba mu jógee ashqaaha ka gën a torox ca waa kër yonente Yàlla Saalix wax nañ la ñeen nee nañ Xuddaar ibn Saalif wallahu alam ay dalik ndax euh, bon kum man di doon en tout cas lool lu ñuy tudd la ñoom boo demee ci kitaabu at mu ne nag waa jooju noonu in ba'atha laha rajulun azizun waaye la joo xam ne mooy moom ku mel ni moom lu néewoon la ci ñoom waaw xam nga loolu mooy am benn jagle bu la buur yàlla defal ci sa yaram walla yu mel noonu wala exploit yoo am mën na tax nga beew waaw waa jooju gaa yi naan ko euh, mufassiruna yi wala lu ëpp ci ñoom naan Xuddaar ibn Saalif la tuddoon moom la Yonent bi alayhi salaatu salaam di décrire nii mu ne nag waaye la joo xam ne ah rajulun azizun koo xam ne woon ku ku ku ku ku ku jafee gis ku mel ni moom la woon tellement ni ko buur yàlla bindewoon ak ak kàttan gi mu amoon waaye nag gis nga ni noonu aarimun noonu la yéesewoon ak a bonoon yàqkat la woon waaye waa ji waaw mooy aarim koo xam ne ak ak ak ak ak ak mbonam dafa dafa dafa tar waaw ku am kattan ba pare am mën a wéeru mooy ku am askan la tamit ca waa waa waa waa waa waa Samud waaw mooy koo xam ne am na ñu bari ñu ko mën a ñoŋal te tamit dafa nekk koo xam ne fim bokk askan wu la ñoo xam ne ca dëkk ba ca échelle sociale ba ca ñu ci gën a kawe la bokk lu mu ne kooku mel ni abi zama waaw mel ni abu zama <laughs> waaw mel ni abu zama mislu léegi nag yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na wa zakara nisaa ci biir xutba bi yonent ma aleyhi salaatu wassalaam tudd na ñi nga xam ne ñoo jigéen ñi waaw mooy tudd na mbiru li jëm ci wàllu mburu jigéen yi tudd na leen après euh, bi tuddee loolu euh, bi mu tuddee bi mu tuddee loolu moom aleyhi salaatu wassalaam ah mu ne mu teg ci lii fa qaala ya'midu ahadukum yajlidu imra'atahu jaldal abd mooy mu tudd ni ñu war a fonk jigéen ñee ak ñooñu mu ne ya'midu ahadukum yéen kenn ci yéen day day xëy day day day day jóg ah yajlidu imra'atahu di dóor soxnaam jaldal abd comme ni ñuy dóori jàmm ah fa la allah taw fa la allahu te amaana rek yu daajuha min aaxiri yawmi balaa jour bee jeex mu bëgg a të tëdd ak moom loolu mu ngeen koy defe <laughs> mooy c'était une réprimande mooy naka ngeen di ah kenn ci yéen di dóor soxnaam ba pare bu guddee te il faut mu te mu soxlawaat loolu na ko nuñ di def <laughs> waaw <laughs> ba pare mu ne summa wa'adahum ginnaaw gi mu daldi leen mu leen di waar. summa wa'adahum ginnaaw gi mu waar ginnaaw gi mu waar leen ah fii dahikihim min ad-darda mooy mu waar leen di leen wax ne leen lan ngeen di ree mooy di leen moytandikuloo ci ree gi nga xam ne moom la nit ñi bu kenn ngalawalee waaw waaw loo ngeen lu ngeen mooy rëcc rëcc la bu mën a dal ku ne nan lu tax ngeen koy dégg di ree ah nit ku génne gaz rëcc la ngeen koy ngeen di ree ah humma wa'adahum fi dahikihim ci seen ree gi ñuy ree min ad-dartati ci nit ki bu ngalawalee wa mu ne moom alayhi salaatu wassalaam lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al ana ana ana ci lan nit ki di reetaan kenn ci yéen di reetaan loo xam ne moom da koy def mooy lim dale kii ci biir mbooloo mi ngeen di kekku di ree naan ci la kii la yé mu ne kenn ku nekk mën na koo dal tat da koy def waaw li ma yadhaku waaw li ma ana lu tax yadhaku muy ree ahadukum kenn ci yéen mimma yaf'al ci di ree loo xam ne moom da koy def voilà kon nag mu ngi noonu ah, loolu moom mii moo ko soloo di Abdallah ah, mu ngi noonu mu ngi noonu mu ngi noonu léegi ah moom Abdallah ibn Zam'a moom moom moo ñu nettali ci feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xadiisu bi nga xam ne moom lañ gisoon bii weesu tuddoon nañ ko mooy xadiis bi nga xam ne mu ngi jaar ci mawlaana ibn al imaamu ibn Isaaqo raxmatullaahi alayhi léegi euh, riwaay imaam ibn Isxaaq bi jeexaluñu ko woon waaye baax na tey ñu gisaale ko ci comme niñ koy gisee nii ci riwaayaat yii nii ci ak yaatal ndax euh, suñu waxtu daa jotoon ah al imaamu waxoon nañ la al imaam Abu Daawud as-Sijistaaniyu soloo na ko ak sëriñam al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullah alayhi buñ jëlee riwaaya alimaamu ahmad mu ne alimaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ci musnadu awalu musnadil kuufiyiin xadiisu abdullah ibn zamaa waaw awalu premieru musnadil kuufiyiin musnadu waa kuufa waaw mu abdullah ibn zamaa lii mooy xadiisu abdullah ibn Zam'a mu ne rab moom alimaamu Ahmad mu ne haddasanaa nettali na ma Yaaqub mooy Yaaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahmaan ibn Awf mooy waa kër Mawlaana ibn Abdurrahmaan ibn Awf Yaaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahmaan ibn Awf Abu Yuusuf rahmatullahi alayhi al-Qurashi az-Zuhri qaala moom Yaaqub mu ne haddasanaa nettali nañu abi abi wax nañ ko sànq ah wax nañ baayam léegi kon muy Sa'd ah, muy Ibrahim bokk ibn Sa'd ibn Ibrahim Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd an ibn Ishaq moom moo jële ci imaam ibn Ishaq muy mel mi imaam ibn Ishaq ibn Yasaar al-Muttalibi rahmatullahi alayhi al-Madani muy al-imaam ibn Ishaq ibn Yasaar borom siira bi qaala qaala mu ne ah, moom mooy euh, imaamu ahlu siyar huwa min a'immati siyar mu ne wa qaala ibnu Shihaab al imaam ibnu Shihaab dane wa qaala ibnu Shihaab imaam ibnu Shihaab nee na az muy imaam ibnu Shihaab nee na ah bi nag fii boo tax ñenn ñi naan ah imaam ibnu Shihaab mudallis la te fii nii dafa def tadlis parce que mu dallis bu nee qaala diw loolu tekkiwul ak jokkaloo de <laughs> waaw waaw tadlis mudallis bu nee xaala wala mu an ana xaala diw te waxul xaddatani dañuy moytu ay xadiisam imaam ibn Isaaq mudallis la mooy koo xam ne bon day nettali léeg-léeg wala daa day nettali loo xam ne moom kam naan ci wax na même bu dee dund nañ wala sëriñam la en général mooy moom des fois da koy da moo koy def noonu parce que am na intermédiaire boo xam ne boo amaana dëgërul wala yu mel noonu léegi moom mu tëb ko rek ne diw nee na wala mu ne an diw loolu loolu bu dee mudallis la koo xam ne dafa yàgg di nettali loo xam ne du ko ci ca yu nettali kooku dañuy bàyyi bu dee siqa la dañuy bàyyi ba mu leer que ni nee na xaddasa nii wala sami'tu dégg naa wala diw nettali na wala xaddasa naa wala yooyu yu mel noonu wa ah, wala mu ne man man man shahidtu fulaanan waaw yuhaddisu voilà yooyu mel noonu mooy fekke naa diw muy nettali di wax fekke naa diw di nettali di wax voilà ba mu des yu mel noonu imaam ibn Sa'd nag loolu la moo tax ñenn ñi naan ah ah attention hadith bi imaam ibn Sa'd dane qaala az-Zuhri te même càllale bi noonu la ko waxee tamit ci siiratu ibn Hisham ci siiratu ibn Hisham dane imaam ibn Hisham rahmatullah alayhi dane qaala ibnu Isxaaq dane qaala wax na ibnu Isxaaq al imaam ibnu Isxaaq wa qaala loolu moo tax ñeen ñi ne bon xadiis bi nii il faut faire gaffe quoi waaye nag dañ naan la xadiis bi wér na xadiis bu wér la nga ne ma ah noo ko bëgg wérale nii man la du wax naa la ne bokk nañu ko solo al imaam Abu Daawud as-Sijistaani boroom boroom lan bi al imaam abu daawud as-sijistaani muy boroom sunan bi xoolal imaam abu daawud li mu wax ah xoolal imaam abu mu ne haddathana abdullah ibn muhammad mu ne haddathana abdullah ibn muhammad an-nufayli mu ne nettali nañu Abdallah ibn Muhammad an-Nufayli al-Qudaa'i al-Harraani rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathanaa Muhammad ibn Salama mu ne haddathanaa Muhammad ibn Salama ibn Abdillah al-Baahili al-Harraani mawlaahu al-Baahili mawlaahu rahmatullahi alayhi an Muhammad ibn Ishaaq mu jëlee ci Muhammad ibn Ishaaq muy mel ni miñ la wax ibn Yasaar ibn al-Muttalibi rahmatullahi alayhi min a'immati ahli siyar rahmatullahi alayhi qaala mu ne zuhri riwaaya imaam ibn al imaam Abu Dawud bi dafa leeral ne haddathani nettali na ma az-Zuhri kon mu ngi noonu al mu ne al imaam az-Zuhri moo ko nettali kon fa eh, di Muhammad ibn Muslim ah az-Zuhri kon ci la ñuy ne kon lam doon dégg ñuy wax naan yeneen ñu gis naan xaala loolu dañ ciy xama kon al imaam ibn Isxaaq xaalaam jooju kon daal dinay jokkaloo ndax nee na xaddasanii kon du lum loo xam ne daf ko tadliisu ndax nee na xaddasanii nettali na ma az-Zuhriyu al imaam az-Zuhriyu rahmatullahi alayhi kon nag affaire bango est-ce que affaire bi kon problème ba la nga naroon a jàppe problème dañu nga ne ma waaw waaw ma la kon ba ma ma continuer maa ngi ba léegi ci musnadu al imaamu ibnu muhammad ibnu hanbal ci awwalu musnadil kuufi xadiisu abdallah xadiisu abdillah ibn zama kon ginnaaw bi mu ne haddasanaa yaquub qaala moom alimaamu ahmad haddasanaa abi an ibni isxaaq qaala wa qaala ibnu shihaab kon xam nañ ne kon loolu leer na mu ne kon leer na kon ndax ndax na ci riwaay imaam Abu Daawud bi taalibe imaamu Ahmad bi nee na wa haddathani wa imaam Ibn Isaaq dana wa haddathani Ibn Shihaab wa mun az-Zuhri bokk maana kon kon bu ñëwaatee wa qaala Ibn Shihaab az-Zuhri haddathani Abdul Malik ibn Abi Bakr ibn Abdurrahmaan ibn al-Haarith noonu lu ko ndee imaam Ahmad qaa mu ne imaam euh, euh, az-Zuhri dane imaam nisaab dane imaam az-Zuhri da nee na xaddatani nettali na ma abdul malik yi ibn abi di doomi abu bakr abu doomi abdurrahman di doomi alxaaris alxaaris di doomi hisham kooku waxoon nañ la ko mooy alxaaris ibn hisham di maamam mooy moo doon frère abu jahlin ah hisham ibn al-mughira ibn abdillah ibn amr ibn maxzum bokkoon al-maxzumi ah Abdul Malik mii doomu Abu Bakr ibn Abdurrahman mu siiw mi min fuqaha as-sab'a moom mii ci la bokk muy mooy moom mii doomam la Abdul Malik ibn Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Sham al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani imaam az-Zuhri ci moom la ko jëlee an abiihi mu jëlee ci baayam baayam mooy euh, moom lañ la wax Abu Bakr min fuqaha as-sab'a moom la ñi nga xam ne imaamu Malik ibnu anas imaamu daaril hijrati boo déggee rahmatullah alayhi mu naan muy mu naan waa madina ijmaau ahlul madina consensus waa ahlul madina ñii la doon waxa paa waa madina ñépp ñooy toog ne lii la lii masala bii lii moom non fuqaha as-sab'a yii lay wax don bokkoon na ci ñoom euh, ki ci ginoon a màgg mooy Sa'id ibn Musayyib ah ki ki ki nga xam ne kii nii Abu Bakr mii ci la woon ibn abdirahman di kat sët la ci abu jahlin Allah <laughs> waaw parce que abu jahlin abu jahlin maamam la <laughs> waaw waaw alxaaris euh, ibn hisham na abu bakr ibn abdirahman ibn alxaaris alxaaris ibn hisham moom moo doon frère abu jahlin abu jahlin maam la ci moom waaw bàyyi ju réer ñi teewul moom mii <laughs> mu bokk ci sëtu ci yi nga xam ne ñooy boroom xam-xam yu magu Medina yi nga xam ne lu ñu dëppoo woon moom jeex na imaamu Maalik kenn manu la fexe ba mu ba ko fa di jël leneen waaw muy <laughs> Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ah kon ci moom la ko doom di Abdul Malik jële an Abdullah ibn Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad moo ko jëlee ci Abdullah ibn Zam'a bi annahu qaala nee na lamma stu'izza bi rasulillah ñu ngi ci musnadu al imaamu ahmad mu ne lamma ba nga xam ne ustu'izza lamma stu'izza bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne bi nga xam ne feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la tare tar yokk accent accent yow gën a tar benn bés wa ana man abdallah ibn zama indahu fi nafarin min al muslimin fekk maa nga fa woon ci benn mbooloo ci julli ni mooy dañ fa demoon seeti ko waaw mu ngi noon xattaa sëriñ bi bu feebaree taalibe yi waruñoo toog naan na waaw ah, mooy sëriñ non dañ koy seeti di nemmeeku ay axwaalam ndax mu ngi tanee ak yooyu bu amee benn service bu soxla wala boog lu ñu ko mën a jàppale man koo faj wala yu mel noonu ñu koy def di dem di ko seeti waaw sëriñ bi noonu la di seeti marab yi comme ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon seete ñi nga xam ne mooy malade yi xatal kuffaar moo tax juif bu ndaw ba faa ba ba ko doon liggéeyal feebar dafa dem seeti ko waaw moom alayhi salaatu wassalaam mooy iyaadatul marid loolu dafa am solo di seeti ñu feebar ñu yëg ne gaa yi bon dañuy ndax ci la ñuy yéege ne bon ndax loolu dafa baax dafa baax waaye feebar gisoo kenn waaw ku nekk rek di mbubboo bon tu sais bon avec mon activité je n'arrive pas à trouver du temps voilà pour pouvoir aller leur, euh, leur rendre visite à l'hôpital. Bon, j'avais que le samedi, alors que samedi dernier, finalement, j'ai pas pu y aller quoi. Non, c'est dommage. Non, non, non, bu ko defee kenn du ñëw moom mu nekk foofu rek di gis ñu sol ñu weex kese <laughs> muy médecin kese déedéet déedéet wala ay mbokkam kese déedéet yéen ñi ngeen nekkoon ak ay xaritam ba muy wér. ay àndi jàmmeem amul ñoo bokk deret ak bokk ngeen deret sa yow daal sa xamante bokk jullit la innamal mu'minuna ikhwa xamoon nga ko waaw gëj naa ñëw ci jàkka ji nga laaj mais ana diw ñu ne diw de daa feebar ngeen def délégation mosquée bi ngeen dem seeti ko yeneen tubaab ay saa saa doon seeti xàttal kufaar mu dem seeti xale bi yahud bi gis ko muy waaj a faatu mu ne ko mu ne ko mu ne ko mu ne ko kii waxal baatu seede yi. mu xool xale bi xool baay ji ah a ngi tokkat al yahudi mu ne ko atin abal qaasim mu ne ko toppal abal qaasim mu wax ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wal xadiisu mu ngi ci saxi ah mu génn àddina yonente mi alei satu salaam kontaan ne waajal leen saxaaba yim àndaloon waajal leen seen mbokk waaw suñu mbokk la waaw kooku moo gën ni ñëw ci ginnaawam te duñu saxaaba te masula jullil buur yàlla benn benn ràkka masu koo def <laughs> muy yëhut boo bëre ndax saxaaba la <laughs> waaye yow <laughs> gis nga fadlullahi saay yutihi man yasha loolu mooy gëneelu buur yàlla gi nga xam ne moo koy jox ku ko neex waaw fii mu ne koo ko raw na ku ngeen mën a xalaat la wax ku dudub saxaaba ku dudub yonent doo saxaaba wa ndax eh, ngone juif soo su raw na la shaa aman shaa abaa man abaa waaw buur yàlla noonu lay def faalewul walla yaxaafu uqbaaha gis nga buur yàlla bu dogalee kantaa yéen seen appréciation mais ñun suñu wàllu yu bii nga xam ne suñu sëriñ bii nga xam ne fu ne na wala lu ne def na ko walla kii taalibe yi ko toppat ma ne na ko àddina bi yëpp topp teewul ngones yahut booboo ko gën <laughs> waaw c'est ça <laughs> c'est bien yi ñu koy leeral wolof yi voilà allah léegi nag mu ne hein comme que dañu nekk peuple boo xam ne ku tëb jàpp ni ci sëriñ bi alors que c'est faux ça archi faux waaw mais yow xamal mu mbaa xam rek waaw walla sax nga yem ci nekk ñu nga xam rek waaye nekk bëgg koo joyal loolu amut déedéet léegi nag mu ngi noonu hein kon abdallah ibn zam'a mu ne ñun dañoo demoon fekk yonent bi alayhi salaam benn bés feebar bi tar lool fekk man maa nga fa ci benn mbooloo boo xamante ni nii ci saxaaba yi fii nafarin ci benn mbooloo ah, maa nga foon ak benn mbooloo minal muslimiin qaala daa bilaalun lis salaa seydinaa bilaal bi newee noonu rek seydinaa bilaal ñëw daldi koy woo yëgal yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko julli jot na waaw te loolu riwaay imaam eh, Ibn Hisham bi moo koy leer dane daahu bilaalun ila salaa seyna bilaal dafa ñëw du dafa nodd rek waaw seyna bilaal da doon nodd waaye nit ñi dañuy dajaloo day nodd nit ñi ñëw buñ gisee dajaloo nañ ba ñu bari mu daldi dugg ci néeg bi yëglu wax yonent bi aleyhi salaam ne ko mbooloo mi ñëw nañ mooy ñu julli seydna bilaal radiallahu anhu al muaddinu al daldi ñëw wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko ne ko ngir mu julli yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne muru man yusalli man yusalli binnaas digal leen kenn mu jiital mu jiita nit ñi qaala abdallah ibn zamaa comme que ñoom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam leen kenn moom nee na ma génn ci néeg bi te comme que nekk Sayyidatu Aïsha ak jàkka ji ñoo taqaloo woon il suffit nga xëcc rideau bi ah nee na ma génn mu ne wa kaana mu ne fa xarajtu fa ida Umaru fi nnaas nee na fa xarajtu ma génn fa ida Umaru fekk Sayyidina Umar radiyallahu anhu fi nnaas mu nekk ci biir nit ñi waaw wa kaana Abu Bakrin ghaa'iban fekk Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu ghaiba dafa dafa absenté woon mooy nekku fi woon waaw fa qaala nee na ma ñëw ba ci Seydina Omar fi toog mbooloo mee ngi fees ci jàkk ji ma ne ko qum yaa Omar fa salli bin naas ma ne ko jógal yow Omar nga jiite nit ñi qaala Seydina Abdallah ibn Zam'a radiyallahu anhu nee na fa lamma kabbara Umar bi nga xam ne ci la Seydina Umar ibn al-Khattab daldi kabbaar ne Allahu akbar mu ne sami'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sawtahu wa kaana Umaru rajulan mujhiran mu ne bi mu ne Allahu akbar yonent mi alayhi salaatu salaam dégg baatu Seydina Umar xam ne ah kii Umar la mu ne te Seydina Umar dafa amoon voix bu portée voix boo xam ne bu kawe la woon baat bu kawe qaala yonent bi aleyhi salaam dafa dégg naka la dégg baatam rek mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa in abu bakr ya'ba allahu dhalika wal muslimun ya'ba allahu dhalika wal muslimun dafa dégg Seydina Omar ne allahu akbar mu ne mais ana Abu Bakar feebar baa ko sonal mais mu ne eh, ana Abu Bakar mooy lu tax may dégg keneen comme ni ñëwee ci yeneen riwaaya yi lu tax may dégg xoolal riwaay imaam euh, euh, Abu Dawud yi la doon tuddal sànq xoolal imaamu Abu Dawud ah, as-Sijistaani yu li mu wax riwaayam bi foofu li Abdallah ibn Zam'a wax ne yonent mi alayhi salaatu salaam loolu nee na euh, yonent mi alayhi salaatu salaam da ne dafa dégg bi mu déggee ah. lamma sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sawta Umar qaala ibn Zam'a xaraja an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam hatta hatta atla'a ra'sahu min hujratihi thumma qaala laa laa laa liyusalli linnaasi ibnu abi quhaafa mu ne yaquulu dhaalika mughdaba <laughs> loo nee na mooy càllale bi nga xam ne imaam ibn Isaaq dane te loolu kat loolu voilà càllale bii sax du am Isaaq voilà déglul wala bii beneen la bokkul ak biñ gisoon sànk ndax al imaamu Abu Dawud as yu ci awalu kitaabu sunna baabu fi istixlaafi Abi Bakr première téere ci kitaabu sunna téere sunna baabu buntu fi istixlaafi Abi Bakr ci li nga xam ne mooy euh, euh, euh, le fait que li mu waxoon Seydina Abu Bakr mu taxaw place am ko. foofu daf fi indi xadis bi ñu la wax sànq mu jaar imaam ibn Ishaq foofu la leeral na ne wa ne imaam ibn Ishaq mu ne haddathani Zuhri xadis bi mu ci teg dane moom al imaam Abu Dawud haddathana Ahmad ibn Salih mu ne haddathana nettali nañu Ahmad ibn Salih gisoon nañ ko al-Misri al-Qadi rahmatullah alayhi ah mu ne qala haddathani ibn Abi Fudayk mu ne ko nettali mooy ibnu abi fudayt muhammad ibn ismail ibn muslim ibn abi fudayt dinar ad-dili abu ismail rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani haddathani musa ibn yaqub mu ne bu ko nettali mooy musa ibn yaqub ibn abdillah ibn wahb ibn zama ibn al-aswad ibn al-muttalib mooy kii sëtëm la ah musa ibn yaqub ibn abdillah surtout abdallah ibn zama mi nga xam ne ah moom lañu abdallah Euh, euh, euh, kii mooy sët la ci Abdallah ibn Zam'a ah sët la ndax Zam'a ibn al-Aswad ibn al-Muttalib ibn Asad ibn Abd al-Uzza moom mooy mooy seen maam ah Abu Muhammad rahmatullahi alayhi an Abdurrahman ibn Ishaq mu jële ci Abdurrahman ibn Isaaq di Abdurrahman ibn Isaaq ibn Abdul Haaris ibn Kinaan al-Qurashi al-Aamiri rahmatullahi alayhi an ibn Shihaab moo jële ci imaam ibn Shihaab gis nañ ko léegi an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba gis nga càllale bii fi mu jaar Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud al-Hulali rahmatullahi alayhi moom lañ gis fan yii yëpp moom euh, taalibe yaay Sayyidatu Aisha ak ñoom Mawlaana ibn Abbaas gis nañ ko fan yii yëpp waaye moom lañuy gis ay mbiram di Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba anna Abdallah ibn Zama axbara mu ne Abdallah ibn Zama de moom moo ko nettali radiyallahu anhu wa ardaahu bi haadal bi qaala mu ne mooy xabaar ban bii wax ne dañoo ne woon teenant bi sallallahu alayhi di ko seeti ci feebaram bu tar bi ba pare julli jot Seydina Bilaal ñëw yëgle ko yëgal ko mu daldi mu daldi Bilaal daal di koy yëgal après mu ne digal leen kenn mu daal di jiite mu daal di jiite léegi nag léegi moom mu génn moom Abdallah ibn Zama daal di génn nag ñëw fekk xool gisu fa Seydina Abu Bakar mu gis Seydina Omar mu ne Seydina Omar qum fa salli bin naas nee na bi lool xewee jógal nga jiite nit ñi nee na bi bi bi yonent bi sallallahu alayhi déggee mu ne lamma sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wal hadith gis nga càllale bi ni mu rafete mu ne comme ma yàlla imaam ni sax eh, tamit dëgër na mu ne lamma sami'a an-nabiyyu bi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg li nga xamante ne nii mooy sawta Umar baatu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa bi mu ko déggee dane eh, Abdallah ibn Zaman nee na xaraja nabi yonent ma lay saab saab li feebar bi tar tar tar tar tar hein fexe na ba ñëw ba ci côté buntu néeg bi fi mu fi mu jàkka fi mu takkaloog jàkka ji hein xatta atla ra'sahu min xatta atla ra'sahu ba ni nga xam ne ci lay feeñale génne boppam min xujrati ci nekk sayyidatu Aïsha ba mu génn bopp bi bañ gis ko summa qaala ginnaaw gi mu ne laa laa laa mu ne noo noo noo déet déet déet li yusalliya linnaas na jiite nit ñi ibnu abi Quhaafa ma ne la ibnu abi Quhaafa jiite nit ñi bu keneen jiite fi nee na yaqulu dhalika mughdaba nee naa yonent bi salaam bi muy wax lii dafa mer mooy pourquoi xanaa kay bi man même bu ma waxul kan la war nañoo xam ki tax may wax du ma naan digal leen kenn mu jiite war nañoo xam ki nga xam ne moom laay moom laay wax lu tax ñu ñu ñu jiiteloo keneen ku dul Abu Bakar ah ibn Abi Quhafa doomi Abi Quhafa yi ñu fi ñu fiy li ñu salli li naas ibn Abi Quhafa nee na mu wax ko bi mu koy wax dafa mer moom alayhi salaatu wassalaam waaw waaw nañ dellu ci riwaaya al imaamu ahmad rahmatullah alayhi mu ne kon boobu foofu mu ne fa ay na abu bakar foofu dane bi mu déggee baatu abu euh, seydna umar ne bi fa ay na abu bakar ana abu bakar yàba llaahu dhalika wal muslimun yàba llaahu dhalika wal muslimun ni buur yàlla ci boppam moo bañ moo bañ keneen di jiite keneen taxaw sama gannaaw ya'ba zaali ya'ba zaalika Allah ya'ba Allahu zaalik buur yàlla bañ na keneen ne fi wal muslimuun jullit bañ nañ loolu mu répété waat ko ya'ba Allahu zaalika wal muslimuun jullit ñi bañ nañu loolu ak jullit ñi non buur yàlla bañ na loolu ak jullit ñi xam nga lu mel nii la doon wax ci feebaram bi bi muy door a feebar naan sayyidatu Aisha woowal ma indil ma dama man bëggoon naa nga woowal ma xadiis ñu ngi saxi imaamul Buxaari mu ngi it ci saxi imaam Muslim rahmatullah alayhi bëggoon naa nga woowal ma sax sa baay ak sa frère ba ma bindal leen téere boo xamante ni nii ndax damay bañ nit ñi di wute ci mbiru Abu Bakar am na sax ci benn riwaay boo xam ne newul ci saxiix yi Abdurrahman ibn Abd uh, Abu Bakar yonent saam dane ko demal nga indil ma lu ma bind ba mu jóg yonent bi aleyhi salaatu salaam di wax ca gannaaw naan ya'ba Allahu wa ya'ba rasuluhu wa ya'ba al-mu'minuun illaa Abaa Bakr buur yàlla bañ na ndaw yàlla li bañ na jullit ñi bañ na kurul Abu Bakar waaw waaw <laughs> laa yusalliyanna ahad mu ne fa ayna Abu Bakr ya'ba Allahu dhaalika wal muslimuun ya'ba Allahu dhaalika wal muslimuun qaala bi yonent bi alayhi salaatu waxee lii qaala nee na fa baax ila abi bakrin fa jaa yonent bi alayhi salaatu salaam yónnee ci saase ne dem leen ngeen seet abu bakar fu mu ne ngeen woo moom moo jiite allahu akbar fa jaa ba'da an salla umaru tilka as-salaa nee na mu woo Seydina Abu Bakar bi ñu demee woo ki demoon ki yonent bi alayhi salaatu salaam yónni ñëw fekk Seydina Umar pare na julli ba pare fa salla binnaas mu wax Abu Bakar ne jiite waat nit ñi mu jiite nit ñi <laughs> qaala nee na wa qaala Abdullah ibn Zam'a eh, muy Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham al-Makhzumi al-Madani radiyallahu ta'ala an ahli al-Harith ibn Hisham hein moom lañ la doon wax keroog moo faatu woon ca euh, yaramu waaw ñoo jëmmal ñoom ñoo jëmmal wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kana bihim waaw di ëffal même bu dee ne seen bakkan moo ci moo ciy des ndax bëgg yiw waaw léegi euh, mu ne Abdallah ibn Zam'ade nee na abdallah ibn zamaa nee na qaala lii omar bi lool xewee bañ pare seydna omar ne ma wayxaka maada na ma wayxaka maada sanata bi yabna zamaa mu ne ma mais yow toskare ñeel na rek yow ibn zamaa lan ma def mii lan nga ma def mii ba ba ba waral meruk yonent mi aleyhi salaatu salaam yow yaa génne ci moom ñëw fekk ñépp toog nga ñëw ne ma kaay julli jiiteel nit ñi ah kon wayxaka yab ma wayxaka maada sana'ta bi yabna Zam'a cim yow ibn Zam'a rek mais lan nga de lan nga ma waral lii nga xam ne yow yaa tax wallahi man maa ngi wat man ibn al-Khattab man Umar maa ngi wat ne maa danantu hiina amartani illa anna rasulallahi sallallahu alayhi bi dalik waaw mu ne ko parce que man Omar masumaa foog ne mais njortuma woon ba nga ma koy digal que ne bi alayhi salaam man awma woon benn sikki sàkka benn njortu sax awma ko woon que ne bi alayhi salaam mooy si yëkkee sûr archi sûr que ne bi alayhi salaam moo la wax que demal nga ne Omar mu jiite nit ñi man looloo tax. wa lawlaa daalika maa sallaytu binnaas ya ibna Zam'a bu dul woon loolu man Umar leeral mbir mi ne ma yonent yow nga jiite waaye yow laa gis ma jàpp yow yaa jiite boo ma man bi nga génnee ci moom agsi dama foog ne ndigal la la wax ne la demal nga ne ibn al-Khattab mu jiite nit ñi ndekete yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam lan moo xew kon nee na qultu Abdallah ibn Zam'a nee na ma ne Umar wallahi ma amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walakin hiina lam ara Abaa Bakr ra'aytuka ahaqqa man hadara bis-salaa ci riwaaya imaam Ibn Hishaam bi ra'aytuka ahaqqa man hadara bis-salaati bin-naas waaw ah. mu ne Abdallah ibn Zam'a ne Seydina Umar ibn al-Khattaab ne ko wallaahi maa ngi ci yàlla ne ko yow Umar maa amarani rasulullah ndawal yàlla li digaluma yow ma ne la nga jiite ah walakin waaye xiina ara Aba bi nga xam ne gisuma Seydina Abu Bakar bi ma génnee xool ci mbooloo mi ñi fi nekk yépp gisuma ci Seydina Abu Bakar ra'aytuka ahaqqa man hadara bi salaati bin naas ñi fi nekk ñépp ci jàkka ji yow laa trouvé que ne yaa gine yeey jiite julli ginnaaw abu abu bakar comme newu fi yow laa gis yaa gina yey moo tax ma ñëw ne la jiiteel lool kese la waaw yaay ki gina yey jiite julli julli ñin ci julli ginnaaw abu bakar moo tax ma wax la gis nga li mooy saxaaba yi radiyallahu anhu ñoom dañoo mas a xam ne ba'da rasulillah comme ni mawlana ibn umar wax wal hadith fi sahihayn mu ne dañ doon gis jamono yonent bi alayhi salaam ñun saxaaba yi kër ginnaaw yonent bi alayhi salaam Abu Bakr xayru naas këne Seydina Abu bakar ñun saxaaba yi loolu dañ ko xamoon dañ ko doon loolu lañ jàppoon te di ko wax yonent bi alayhi doon nañu dégg di ñu xam li ñuy wax këne Abu Bakr moo gën ci nit ñi ginnaaw moom Umar ah radiyallahu taala anhuma léegi mooy loolu moo tax Abdallah ibn Zaman nekkul ne dafa juum waaw. mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam bi mu ko naan bi mu naan digal leen kenn mu jiite moom salawaatullaahi wa salaamu alayhi jàppoon na ne nit ñi xam nañ comme que saa bu julli jotee Seydina Siddiq lay wax kon kay leer na que que ne war nañoo xam ne moom lay wax te Abdallah ibn Zama xam na loolu tamit mais sauf que fii nii Seydina Siddiq daf fee nekkul. Seydina Siddiq ci boppam daf fee nekkul waaw mooy déggoo mu ne mu ne wallahi maa amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam walakin hiina lam ara aba bakrin ba ma gisul moom xam na ne yonent bi alei sat ki muy wax kim ne digal leen kenn même bu dee ne daf koo wax noonu tuddul kan la ñoom ñépp xam nañ ne Abu Bakar lay wax waaye nag comme que ñëw na nekku fi mais ki gën a jege Abu Bakar te gën a jege yonent bi alayhi salaam ginnaaw Seydina Siddiq mooy Seydina Omar mu ne ko moom mais tekkiwul ne moom dafa xamoon na yonent bi alayhi salaam lii la mu ne boo waaye Omar do parce que moo tax mu ne bi nga xam ne man yonent bi alayhi salaam digalu ma dara walakin hiina lam ara Abaa Bakr bi nga xamante ne nii gisuma Abu Bakar ci laa xool yow raa gis ki fi nekk ñi fi nekk yaa leen gën a yeey jiite saxaabaa yonent bi alei satu salaam tout compris wóor ngal këpp ya ginnaaw Abu Bakar yow Omar axaqu man xadara bilsalaati binnaas yaay ci gina yeey jiite nit ñi ci julli loolu moo tax ma ñëw wax la nga jiite sinon yonent bi alei satu salaam waxuma lool waaye gis nga yonent bi alei satu salaam doo xam merci affaire pourquoi ngeen di jiitaloo keneen mooy même bu ngeen ko trouvé boo ñëwee bu ngeen génnee xool gisu ngeen fi Abu Bakar dem leen ngeen seeti ko waaw seeti leen ko ba fa ne ngeen wax ko mu ñëw jiite Allahu akbar Allahu akbar moo tax yii yépp moom la boroom xam-xam yi di euh, wax ne lii yépp dafa da mooy ishaara la yoo xam ne jege na leer naññ que ne yonent mi alayhi salaatu salaam waxul kenn ci lu leer que ne diw moo may mooy nekk xalifa sama ginnaaw loolu dañ koy répéter di ko répéter di ko répéter waaw mais am na ay indices yu bari yoo xam ne li mu wane mooy Seydina Siddiq la waxoon la la doon wane ne ginnaawam moom mooy nekk ki nga xamante ne nii mooy xalifaam ginnaaw moo tax ci saxaaba yi radiyallahu anhu boroom xam-xam yi bokk rahmatullah alayhim ñu naan li la yonent bi alayhi salaam naroon a bind ba mu naan Sayyidatu Aïsha lool moom leer na ne kon lii la waroon a doon waaw bi mu ko ud'u lii abaaka wa axaaka xatta aktuba li abi bakrin kitaaban axsha an yaquula an yaquuma qaa'im an yaquula qaa'il ana awlaa aw yatamanna mutamannin wal hadiisu fi saxiix imaamu muslim al imaam al al al sayyidatu Aïcha radiyallahu ta'ala imaamul Buxaari solo na ko mais ci yeneen expression ah mu ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy door a feebar naan waara sa ay man sama bopp bi ni muy méttee de. mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha woowal ma sa baay ak sa frère ba ma bindal Abu Bakar benn bataaxal benn këyit boo xamante ni ndax damay ragal damay bañ man salawaatullahi wasalaamu alayhi aji taxaw taxaw naan maa gine yeey wala ki nga xamante ne nii mooy aji xemmeem taxaw di xemmeem naan wa yaba wa yadfa'u al wa yadfa'u waaw mu ne moom mooy yeneen tubaab saa saa loolu moo tax ci borom xam-xam yi rahmatullahi ku mel ni ñoom al imaam al Qurtubi yu ñu ne loolu la yeneen tubaab saa saa mënoon a bind mooy xilaafatu Abu Bakr waaw mais finalement daf koo bàyyi parce que ba mu gisee ne saxaaba yi de toute xam nañ loolu ndax ishaara yu bari yi mu joxe màndarga yi indice yi mu joxe du fàttali leen ma buntu yépp te mu ko wax cinq jours laa te muy génn àddina ci minbar bi muy dernier discours bi mu def ci kaw minbar bi comme ni ko Seydina Anas ibn Malik waxe radiyallahu anhu ne te mooy wa aaxiru mooy dernier bu mu yéeg ci kaw minbar bi naka noonu tamit la ko Mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma waxe tamit ci xadiis yoo xam ne yépp mu ngi saxiixay mu ngi saxiix imaamul benn mu ngi saxiixu al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi fattal leen ma buntu yépp ba mu des illaa xawxa ba mu des buntu bi nga xam ne yi jëm ci jàkka ji ba mu des bu Seydina Abu Bakar ba pare mu ne leen nit ñi law kuntu muttaxidan xalilan lattaxadtu Abaa Bakrin xalilan walaakinna saaxibakum qad ittaxadahu Allahu xalilan kamaa ittaxada Ibraahiima xalilan walaakin uxuwatul islaam ah kon mooy loolu bi mu naan yonent bi aleyhi salaatu salaam ci discours boobu la ne bu ma doon jàppe kenn xarit konoon te kon Abu Bakr lay jàppee xarit waaye nag daa fekk seen waaji muy moom aleyhi salaatu wassalaam buur yàlla moo ko jàppe xarit comme ni nga xam ne la jàppe xarit Seydina Ibrahim aleyhi afdalu salaatu wassalaam te bu amoon kenn ku ma doon jàppe xarit konoon te kon yelloon na may jàpp kenn xarit min ummati kama dakara sayyidina Jundub ibn Abdillah ibn Sufyan wal hadith fi al imam Muslim fi sahih imam Muslim kene bu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na law kuntu muttaxidan ahadan min ummati xalil min ummati xalila lattaxadtu Abaa Bakr yooyu yëpp bu doon doon naa jàpp ci sama xeer ba ni àddina bi tukkee kenn koo xam ne dañ ne yella nañu naan mooy xaritu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon Abu Seydina Abu Bakr laa jàppe xarit waaw mooy yii yëpp ay indice la ba pare ne moom amannu naas alayya bi suhbati mooy ki gina mooy ki nga xam ne ci sama saxaaba yi mooy ki ci gina yulli dayoog coonoom alalam bakkanam njabootam lépp ngir man kenn dàqu ko ko def moom Seydina Abu Bakar radiyallahu taala an loolu lépp après yonente mi alei satu salam bàyyi sax bind boobu ndax mbir mi leer na ci saxaaba yi moo tax radiyallahu anhu ba mu gisee moo alayhi salatu wasalaam ba mu gisee fii abdallah ibn zama dégg baatu sayyidina omar mu wuuteeg Abu Bakar mu mer ba génn li nga xam ne mooy bopp bi ne laa laa laa yàba wa yàba rasuluhu waaw li ayn abu ay li yusalli la la la li yusalli linnaas ibnu abi quhaafa mer qaalahu mudiba mu ngi ko wax mer waaw laa bañ naa laa laa maa bañ waaw li yusalli linnaas ne jiite nit ñi ki nga xam ne mooy ibnu li yusalli linnaas ibnu abi quhaafa na ibnu abi quhaafa jiite nit ñi kon mooy gis nga pour wane yii yëpp ay indice la yoo xam ne moo tax ginnaaw gi saxaaba yi radiyallahu anhu newuñ ci sax bi hésiter dañ koo far mu jeex waaw kon Abdallah ibn Zam'a ah, moom moo ñu nettali lii ibn al-Aswad ibn al-Muttalib Asad waaw radiyallahu wa ardaa eh, moom mii nag kañ la génn àddina boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ndax Medina la dëkkoon ah, am na nag ñu ne dund lu gën a noonu eh, lu ëpp lii ñu ne Abdallah ibn Zam'a am ñu ne yawma daar la génn àddina yawmu daar ku xam yawmu daar loolu expression la bu siiw comme muñ naan yawmu badrin xam nga mun naan yow badar ça existe mais est-ce que yawmu bu buñ ko masoon wax badar yàgg naa exister avant xare ba jépp mais buñ naan wa yawma badrin wa yawma uhud uhud existe uhud existe demal tey boo jëlee sa avion tey dem Medina foofule am ñu wan la montagne bi nekk uhud est-ce que buñ naan wa yawma uhudin bésu uhud mooy man mooy bés bu ne rek boo fa demee tey mooy yawmu uhud déedéet mooy xew-xew ba fa amoon xare ba badr tamit lool la. mooy Badr existe mais mooy xare ba fa amoon a tax ñuy wax léegi nag yawmu daarit ci expression yu mel noonu la mooy bésu kër ga waaw loolu foo ko jàppee foo ko déggee mooy bi gaa yi ñëwee naafiq yéeg seenu gàngoor ñii jóge Égypte ñii jóge Irak ñii jóge fu nekk ñu ñëw na dañuy destituer Seydina Usmaan ibn Affan ñëw encercler ko këram loolu lañuy ñuy yow yawmu daar waaw fitna ga fa amoon ba saxaaba yi jóg ñoom seydna Abu Hurayra ñoom seydna al-Hasan na Ali ñoom seydna al-Husayn ci ndigalal seen baay seydna Ali ibn Abi Taalib saxaaba yu bari jóg ni dañ koy defaan seydna Usmaan ne nooy déet ku ma déggal rek tey bu fi kenn tuur deret ndax man waaw parce que duñu tuur deret ci réew mi parce que pour kan pour man Usmaan déedéet gaa yi encercler ko ba niñ koy faate Ah, loolu mooy yawmu daar waaw am na nag ñu ne moom foofu lañ ko faate ci bis boobu kañ la xewoon na Usmaan kañ la génn àddina l'an 35 ci gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam 35e année waaw am na ñu ne boobu la génn àddina waaye nag ku mel ne imaam Ibn Hibbaan dane déedéet yawmu daar fan déedéet déedéet déedéet moom yawmul xarra la génn àddina mooy la 61 yi jëm noonu mooy année 60 yi mooy bi 63 <laughs> voilà 63 bi gaa yi eh, eh, eh, mooy kii Euh, Yazid ibn Muawiya bi gaa yi waa Medina am ci waa Medina ñu bari ñoo xam ne dañ ne reconnaître wuñ sax ak kiiwam ko waa reconnaître këne mooy mooy mooy jiitu julli ñi waaw gisoon nañ ko keroog bi ñuy tudd bi ñuy gis tarjama Seydina al Xuseyn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu sibtu rasulillah wa rayhanatu sayyidu wa sayyidu shabaab al-janna sangu jeune waa aljanna radiyallahu ta'ala an al-Husayn ah gisoon nañ ne eh, xam nga gaayee ko gaayee gaayee ko faat léegi waxoon nañ la ne gis nga lam doon bañ lam doon bañ ne du jaayanteeg ñii moo nañ la waxoon riwaaye bi naan ay dafa proposé woon gars yi ne leen euh, soit nañ ko ñu bàyyi euh, ñu bàyyi ko mu dellu fa mu jóge ah walla mu mu mu mu dem mu dem ci Yazid ba teg loxoom ci loxoom mooy d'accord ma ne loon loolu moom c'est c'est invraisemblable waaw loolu c'est invraisemblable waaw c'est invraisemblable affaire boobu parce que moom dafa dogu woon ne du jaayante moom parce que gis na ne Yazid mi euh, euh, kiiwul mooy mooy yelloowul yelloowul euh, di nekk li nga xamante ne mooy xalifa voilà loolu yelloowul di nekk xalifa waxoon nañ la bi ñuy gis loolu que ne gis nga la mu doon la mu doon gis ak la mu ci doon bañ ak yooyu quelques kii lañ ci teg quelques années rek muy l'an 63 hein ci lañu ci lañu ci lañu euh, euh, euh, ay yawmul xarra amee waqaatul xarra gaa yi dem comme que gaa yi ku ku génnoon ci seenu seenu autorité lañ doon bañ waaw te taa waa Makka Abdallah ibn Zubayr mu nga fa woon ne moom moom it reconnaître fenn la du reconnaître seen autorité ñoom waaw moom itam léegi ci lañ yónni woon ab armée bu rëy ngir mu dem waa Medina génnaat euh, euh, euh, duggaat ci les rangs wala nga dal seen kaw wala ñu dal armée bi dal seen kaw bañ bañee ca lañ saccagé lu bari rey ci saxaaba yu bari ci lañ faati woon waaw loolu nag ku mel ni al imaam. Eh, eh, ibn Hibbaan dane foofu nag ci la kii nii Abdallah ibn Zamami daldi ci la génne àddina waaw moom radiyallahu ta'ala anhu waaw buur yàlla nag moo xam exactement ay dhalika kan ñaari bés yi parce que bu dee ne l'an 35 mooy kon teel naa génn àddina bu dee l'an ci ayyaamul xarra loolu kon mooy du daan ay presque trente euh, ay vingt-huit ans ci kanam waaye loolu lépp buur yàlla moo gën a xam ay daalika kaan kon radiyallahu ta'ala an abdullah ibn zama ibnul aswad ibnul muttalib ibn asad ibn abdil uzza radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu léegi léegi nag ginnaaw loolu kon gis nga yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu ngi ci feebaram bi kon muru aba bakrin ji muru aba bakrin ji muru aba bakrin ji kon moom ndekete yonent bi aleyhi salaatu salaam amul kenn koo xamante ne nii dina d'accord mu nefi mu nefi palaasu Seydina Abu palaasam jiite kudul seydina abu bakr radiyallahu taala anhu wa ardaah radiyallahu taala kon gis nga de yonent bi alayhi salaatu salaam nanguwul keneen di fi jiite kudul moom mi léegi nag xam naa tey dañuy yem ni bii di ñëw ñu gis kon riwaaye yaa ngoog gis nga ah li nga xam ne noonu la téye ngir Seydina Siddiq kese moo fiy jiite léegi nag ci jataay bii néew insha allah li nga xam ne moom lañuy gis mooy masala yi jëm ci al ak nit mooy kiy wutu imam bi ak fii nii est nit kuy toog parce que riwaaye yi ne comme ko annoncé woon yonent bi aleyhi salaam mooy bi nga xam ne ci la yëg benn bés wajada fi nafsi xiffa dafa yëg ci boppam ak woyof après mu ñëw yuhaada bayna rajulayn jàppandu diggante ñaari góor ba ni muy indee ba muy agsee fekk Seydina Siddiq di di jiite nit ñi bi mu yëgee ne mu ngi ñëw mu nara a arrière mu ne ko déedéet an makaanak ne ko desal sa kanam desal wa araada abu bakr an yanqusa comme li mawlaana ibn abbaas wax fa awma fa awma ilayhi mu def ko signe pour mu taxaw foofu mu ñëw indi ko mu ñëw ba ñu ko jàppoo mu ne teg leen na ci wetam mawlaana na abbaas leeral na ne ci yasaaram la mooy ci càmmoñu na Abu Bakar kon moo doon jiite moom muy julli na Abu Bakar yonent mi alayhi salaam di jiite Seydina Abu Bakar di julli di topp yonent mi alayhi nit ñi di topp ki nga xam ne mooy Seydina Siddiq kon yonent mi alayhi salaam moo doon jiite mais bi muy jiite lu mu def dafa toog Seydina Abu Bakar taxaw nit ñépp taxaw yaa ngi dégg loolu mooy kon laaj bi lii lay doon est-ce que kon loolu day wane ne kuy toog mën naa jiite kuy taxaw waaw ku toog toog mën naa jiite ku taxaw exemple imam bi da doon dawal vélo mu glissé daanu tànk bi damm ñu plâtre ko wala da doon dawal fas fas wi daal di daanu njuuy ko wala mbaam mbaam mi waŋeetu ko mu wadd tànk bi damm ñu daal di koy e, kii léegi nag bu ñëwee moom ab chaise lay toog wala day toog ci suuf parce que mënatu la taxaw ay béykat lay yor bu ñëwee ba agsi day toog ndax mënu la taxaw kooku léegi est-ce que imaam boobu moom nga xam ne buy julli lay toog est-ce que kooku mën naa jiite ñi nga xam ne moo ñeneen ñi nit ñi parce que nit ñi taxaw est-ce mën naa nekk loolu benn benn laaj la waaw te li wane laaj bi li indi laaj bi mooy parce que yonent bi saa saam dañu gis ci beneen xadiis boo xam ne moom dina ñëw ci détail yooyu yëpp ba mu feebaree ba mu daanoo ba doon dawal fas daanu am ci gaañ bu metti ba mam loona di taxaw dafa doon julli toog saxaaba yi ñëw ñi ko seet si këram muy julli ñu ànd ak moom ci julli gi taxaw yonent ba ngay saa saam def leen si ñu leen toog leen ñu toog ba mu paree mu turne na leen yéen tuutee gos ngeen def comme ni nasaraan yeeg juif yi di def mooy seen njiit yi di taxawal seen seen njiit yi kii ñuy taxaw booy bu ngeen ñëwee nit di leen jiite bu toogee na ngeen toog innama ju'ila al imaamu li bi imaam dañ ko fee teg ngir ñu koy roy waaw buut bu ne allahu akbar fa iza kabbara fa kabbiru wa ida uh, raka'a farka'u wa ida sajada fasjudu wa ida qaala sami'a allahu liman hamida faqulu rabbana lakal hamd ak wa lakal hamd yooyu dinañ ci ñëw kon dañoo gisoon ne moom mu ne leen toog leen fii nii ñu gis ne waxu leen toog leen daa parce que fi mu toogee mais sauf que fii problème bi mooy yeneen riwaaye yi ne déedéet yonent bi aleyhi salaam jiitewul Seydina Abu Bakar moo doon jiite comme ni hadis yi ñu gis yu Sayyidatu Aisha yeneen yu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar moo doon jiite yonent bi aleyhi salaatu toog nekk ci sàppe gi wala sax mu toog dafa toogoon di julli ci julli ci abu Seydina Abu Bakar doon jiite bu boobaa kon problème bi amul waaw léegi nag yooyu yëpp nan lañ koy gisee yooyu la gis masala yooyu ci wàllu julli bi après ñu continuer ba léegi ci li nga xam ne mooy feebar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bii di ñëw ñu gis masail yooyu ah. insha allahu taala peut-être moo ko fàttelawul ki nga xam ne dafa istixlaaf moom moom daa dugg ci julli ji xëcc kenn muy mu mu muy mu mu mu ngir mu euh, euh, continuer julli ji parce que peut-être dafa euh, dafa njàppam dafa toj fark mu xëcc nekk koo xamante ne nii moom dafa yéex a ñëw waaw comme exemple bi ñu joxe insha allahu taala yooyu yëpp la gis ci jaxaat bii di ñëw ba léegi ñu ngi ci la onze ci gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tombeek feebaram bu tar bi gis nañu tey ab euh, xadiis Mawlaana ibn Zama Abdallah Abdallah boog Zama li nga xamante ne nii moo digaloon Seydina Omar ngir mu jiite yonent bi alayhi salaam salaam alayhi salaatu wa salaam dégg ko ne mukk li yusalli bin naas ibn Abi Quhaafa